fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaani fi ar-razaa'il fi faslun faslun fiihaa wa ka mubaasharatihi bil-farji aw siwaahu wa nutqa bihi aydan nahawu ba léegi mu ngi ñuy leeralal caay-caay yi nga xam ne bàkkaar yi nga xam ne ñoo feeñ ginnaaw ba ko nga xam comme que nañ ko xaajale ci ñaar yu feeñ ak yu nëbbu mu ngi ñu ngi limal ay misaal ci bàkkaar yu rëy yi caay-caay yi nga xam ne dañoo feeñ kon waxoon na bii baase lépp lu ñaaw ci ay wax rek waaw moo tax suñu boroom ne woon inna allaha la yuhibbu al jahra bi suu min al qawli illa man zulim boroom bi buggul de di bëral di biral kàddu gu ñaaw al ah min al illa man zulim lu dul koo xamante ne nii dañ koo tooñ waaw koo xam ne dañ koo tooñ moom man naa dem ci juge ba wax lu ñaaw li nga def yow leeral fa sa caay-caay gi nga xamante ne nii moom nga def waaw parce que yow la léegi nag bu fi nekk naan lu tax mu yàq sama der waaye yow ban yàq der wala nit koo xamante ne nii nit ki daa def loo xam ne du noonu te suturaal ko baaxul parce que boo ko suturaalee dina defaat yeneen bu boobaa yow da war a dem dafa gàllu ci sa loos nga dem dénoncer ko waaw waaw loolu farata la kon nag mu ngi noonu borom bi bëggul lool laa yuhibbu llahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim waaw kon nag mu ne kon loolu gisoon nañ kullu ma qabuha léegi nag muy continuer mu ne wa ka waaye mooy di joncoo lu ñaaw bil ji ci li nga xam ne di ko def ak sa pëy loo xam ne dafa xaraam nga koy jon nga koy defeek sa pëy lan lañ xaraamal pëy mooy di sëy ak koo xam ne daganu la voilà loolu bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy mooy ak zina njaaloo zina nag bu ko lislaam waxee fornication ak adultère ci yam waaw tawloo noonu nag waxoon naa leen masoon naa leen fi wax lenn ci suñu waxtaan benn femme boo xam ne moom xamul ni mu demee <laughs> moom mu naan ma xaw ma daa moom moom moom ma ne ko pas que que loolu <laughs> nag ak dégg wolofam <laughs> taxu koo demee noonu waaw daanakay nasaraan kese la dégg ma ne ko mukk loolu foo gisee loolu. zina nga naan man adultère adultère waaw moom mu ne moom pour moom ñi marié kese ñi marié ñoom la lool ci ñoom la lool xaraam ma ne ko non ba affaire bi c'est pas adultère c'est la fornication voilà moo gën a dajale ma ne ko kon nag ni ñuy def waxal plus adultère plus fornication ñaar yooyu yëpp a yem mooy que ça soit waa sëy naam ma sula sëy ñoo ci yem waaw mooy kon wa waka mubasharatihi di xam nga ba mubaashara mooy mufaala la loo xam ne ah xam nga yaramu doomu aadama bashara mooy yaram bi léegi conjoo boobu nga xam ne moom lu góor gi jigéen ki def ci pëy loolee it bokk na ci yu xaraam yu rëy yi feeñ aw siwaahu waaw mooy walla ngay jonjoo ngay def li nga xam ne mooy eh, gaba boo ko deful ci pëyit nga defe ko neneen waaye aw siwaahu wala leneen loolu yëpp dafa xaraam ute plaisir ci leneen ndax suñu borom moo ne woon <laughs> fa manit fa manit taxa wara andalik keroog bi nga xam ne ci suuratul maarij ak yeneeni saar ci la wax li nga xam ne noonee ñi nga xamante ne dañuy euh, dañuy wattu seen pëy illa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum ghayru malumin waaye fa man ibtaxa wara dhalika fa ulaika humul aadun suñu boroom ne tagg na te bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo rëcc ci yi nga xam ne ñooy ah, nekk yi nga xam ne ñoo ñoom la boroom bi mooy yi seen côté yu ñaaw yi ah ñi nga xamante ne dañuy wattu seen pëy yi lu ak seen soxna ñi nga xam ne seen jaam yi waaw waaw waxuñu nag ay keew jaamu léegi yi gaa yi wax yooyu moom taxul ñuy wax waaw maa ko jaamoo déedéet seen jaam yi ku fi bu dul lool ku ku dépassé fii rek ku weesu fii di uti li nga xam ne mooy plaisir u sëy bànneexu sëy feneen kooku bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo jalgati loolu moo tax jëldoo jëldoo jëldoo umayra koy tere waaw muy euh, masturbation muy mballu la ko wolof di wax loolu dafa xaram voilà moo tax aw siwaaw wala leneen wan nutqa bihi aydan nahaw mooy nahaw an nutqa bihi mooy di wax loo xamante ne nii lu ñaaw la ci kàddu ci ay wax waaye di waxtaane loo xam ne sëy la ci diggante koo xamante ne ñaar ñoo xam ne fii mën a takkantewuñ dara ñu naan ay coro lañu yor seeni téléphone kii wa ngi Paris kii wa ngi Dakar wala Saloum léegi nag guddi gu nekk wala yooyu ñu yor daal daal di nekk daal di waxtaane yooyu kese te kenn takkantewu ci kenn waaw voilà mel ni fii mën a couple lañu alors que demewul noonu waaw bu dee couple moom wax leen lu leen neex waaw maadaama moom loolu la waaye yow ci corowante kese ngeen toll wala sax ay ay ay kii la rek fu euh, caay-caayu yëfu woyu kese la waaw kon nag ak tamit di wax lu ñaaw di ko wax di ko feeñal ak di def moo xam yi ñii yi fi tudd yooyu it ay dan ba léegi naaw tere nañ ko mu ne waaye walkatabi wasamai wastimalihi wa dami mithli muslimin aw maalihi mu ne walkat bi ak bind lu ñaaw di ko bind sa clavier sa bit sa loxo sa lépp nga koy dicter waaja di la bindal yéen a yam wasamai ak di déglu lu ñaaw di déglu ay jëw di déglu ay nar di déglu ay yooyu moo tax borom bi ne woon bu ngeen déggee fu ñuy sabootee gisoon nañ ko ayatillaahi ñu koy yustaza'u biha bu leen toog ak ñoom gaaw leen ngeen jóg bu leen seytaane fàtteloo nag bu ngeen ko fàttalikoo na ngeen gaaw jóg ndax bu ngeen jógul yéen ak ñoom a te borom bi dina dajale yéeféer yi munaafiquuna yi ndax ku toog rek ñuy wax ci li jëm ci lislaam ak borom bi tabaaraka wa lu dul noonu nga kontaan ci toog fa loolu boo dul naafiq man laaj leen wan ma kuy naafiq moo tax borom bi ne yéeféer ya koy def ak ña toog ak ñoom di di di ci gërëm te nee ay julli lañ ñoom ñépp laay dajale jahannama ñoom ñépp laa leen di dajale kay wal iyaadu billaah kon di bind aw nar di bind yu ñaaw di bind loo xam ne ay caay-caay la was samaay ak di ko déglu ah wastimalihi ak li nga xamante ne di ko jëfandikoo loolu lépp dafa nekk loo xam ne sàkku bi ñuy jëfal la ko waaw waaw xam nga façon perversité bu nekk di nga ko gis di ko jëfandikoo waaye di sàkku it di ko def ngay gis ndax nee nga ci noonu noonu dalay kontaan loolu dalay yóbbu fu kawe loolu lépp wàllu xaraam la waaye bokk na ci ñu xaraamal wa dami ci ci yi nga xam dafa xaraam te feeñ ci caay-caay yi wa dami misli muslimin mooy dereetu ku mel ni keem ab jullit loolu mooy bi voilà ki nga xam ne ju du jullit yéeféer la chrétien la wala yahud waaye ci réewum jullit mu lay dëkk la lay nekk citoyen la mu dee tey kooku amoo droit yow deretam koy tuur ci noonu amoo droit bi waaw yonent bi saa saa wax na ci xadiis bu nekk saxiix imaam muslim al-Buxaari ah radiyallahu taala anhu man qaatala mu'aahadan lam yarih raa'ihata al yonent bi saa saa nee na képp ku faat koo xam ne dafa am pacte bu jullit de mais nguur gi moo ko réewum jullit mi moo ko fi may mu nekk fi am ak moom kóllëre bàyyi ko fi te ko nii bi mooy ki ci gën nekk rawatina même yéeréer bi nga xam ne sax ca biti la jóge waaye ñu jox ko tey mooy visa ñu jox ko kaaraange mooy li amaana jox ko kóolute hein ci toraane ko man ngaa ñëw nguur gi jox ko gu euh, passeport néew visa loolu mooy wane ne kii mu ngi jox nañ ko kóol képp ku ko rey yonent ma la saa saa nee na yow moomu ko rey moom du julli de nga naan way sa américain la wayu gaa yi rek rey mu ne yow moom de façon yow moom euh, xetum àjjana du la xeet walla iyaazu billah léegi seetal rek àddina bi walla iyaazu billah noo <laughs> tax mu ne waddami misli muslimin dereetu ku mel ni jullit mooy ci wàllu fañ dëkk waaw mooy zimmi bi aw maali ak alalam it dafa ñoŋ amoo droit ñëw naan da ngay laal alalam parce que non du yéefar ñoom damuhum xalaal seen deret xalaal na seen maaluhum xalaal déedéet dañ naan la doole mënoo ñëw fii ci tubaab yi naan Grenoble nga naan tag waaye transport arabe gratuit wala transport africain gratuit amoo ni droit naan la bu ñëpp defoon ne yow ñoom lan la ñuy fay ak nan la ñuy mën a defaraatee di entretenir seen tram yeeg te daanaka fayoo dara yow boo amee séeméeg yooyu sax daanaka doo fay yu bari ñu yombal la ko yow nga ñëw di sàcc ba pare naan garaaw ak borom bi waxoon na yonentu Yàlla sa sam leero ak day ne borom bi keroog amul benn yéeféer yawmal qiyaam benn jullit buy dugg al aljana bu yoreel ab yéeféer lu dul dina ko fay amul yéeféer buy dem safara bu yoreel àq jullit lu dul dina ko fay borom bi keroog la naan ana dayyaan man maa ad dayyaan voilà kon nag affaire baa ngi noonu voilà kon affaire yi il faut ñu bàyyi yëfu caaxaan yooyu ay ñoo piye woon suñuy maam ma ne doo sa maam laa wax wala taziru waziratun wizra ukhra kenn benn bakkan da du yenu bàkkaari keneen waaw loolu la kon nag mu ngo mu ne aw mithlihi kadaka hijranun lahu li ghayri haqqi shar'i fahdhar kullahu mu ne aw mithlihi mooy wala lu mel nii kazaaki naka noonee zimmi bi muahad bi ak ki nga xamante ne nii ñooñu moom amoo droit ki amal pacte ak réew mi ki nga xam ne moom citoyen la mais du jullit nekk ci biir réewum jullit mi amoo droit di laal dereetam njabootam wala alalam voilà mu ne kazaaka naka noonu hijraanun lahu ah waaw aw misli mooy lu mel ni alalam mooy ay ay ay ay li nga xamante ne ay doomam ay mbiram manoo ko loolu it amoo ci droit voilà kazaka na ko noone hijraanun lahu mooy di gàddaay tongu sa bokk jullit ci loo xam ne sharia tegu ko voilà li gayri xaqi sharia loo xam ne du àqu sharia tax ndax am na ñoo xam ne bu buñ defee yenn bàkkaar yi sharia naan nañ leen nañ leen nañ leen nañ leen naf yu nañ leen exilé comme ki nga xam ne yonent bi saa saam dana ki njaaloo te amul te masula sëy kooku dañ koy dóor téeméeri yaram ba pare daal di koy exilé un an voilà loolu nga xanaa fi yeey waxoon naa la wax nañu lu rafet rahmatullah alayhim que mooy dañ koy dugal dëngu kooku kay mooy gaa yi tonk nañ ko waaw koo xam ne dafa def loo xam ne du noonu ki jiite jullit ñi wala ki nga xam ne mooy imaam bi digle ne nañ ko tafagul nañ ko tegani dee ba mu yëg ne xat na ci réew mi ndax li mu def comme ni yonent ma saa saam dox la woon ak ña nga xam ne dañoo demuloon Tabuk ñoom Seydina Ka'b ibn Malik ak mbokkam yi radiyallahu anhum waaw loolu mën naa nekk ci loo xam ne nag c'est limité dañ koy def ngir yaraat leen waaw waaye yow bu dee waa ji boo ko tongee mu ne alhamdulillah sali soof yi c'est bien waaye wa ñii dañ ma yéex a ko quoi yow boo ko bàyyee mu dem ci lu bon li boo koy bàyyi muy ut ay copains yoo xam ne ñoo koy yóbbu sax léegi léegi mu nekk ne woote wu ak ngóor jigéen ngir tubaab yi dimbali ko mu jël ñu ñu yóbbu ko Europe kooku jar naa tongu nga foog kooku nekk ak moom moo gën li borom Laxdari doon wax naan bu bu dañuy bañ ngay jaxasoo ki nga xamante ne mooy faasiq soxbatu faasiq illaa bi darura lu dul li nga xam ne mooy mën na ñàkk. ak loo xam ne loru la waaw oustaz sàll alayhi <laughs> alayhi rahmatullah rahimahullah wa hafida loolu <laughs> wax naan boo duggee su nga dugg su peer bu duggee su nga dugg su peer loolu moom taxul ñuy wax waaye waaw loolu la waaye mooy même bu dee ne sax du dugg su peer yéen a bokk koñ yéen sa bokk la wala nga xam ko mu ne yow bu la gisee kàccoor te gi nekk da koy baax parce que moom ruus na la am na ci yow kersa am na am na ci kersa ci yow mu lay gis nga koy gis muy def lu dul noonu yow ko da ngaa war a bari li nekk ak moom alors que yow bu la gisul day kontaan moo tax am na ñoo xam ne muusuñu dañuy dégg rek hijra hijra hijra nañ ko kii ñu naan walla nañ ko hijra alors xamuñu ne loolu médicament la bu dee ne yow médicament bi nga a utiliser daa nar a faat ka mais da nga baax waaw am na ñoo xam ne di nekk ak ñoom même bu dee kàccoor lañu à condition yow mu bañ laa taqal mu bañ laa yóbbaale ah parce que bu dee ne da ngay jaay yooyu nga dem mu daal di lay xëcc moom loolu moom amatu solo moom <laughs> waaw voilà léegi mais bu nekkee jaw moom am na ker saa def yenn yi ko kay del nekk ak moom loolu mooy li gën bu ko defee nga koy aaya yooyu te di ko laay biir waaw bil ud'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al di ko woo di ko jaare ci sages xam-xamu yonent bi alayhi salaam ak acte yi ak yu mooy